al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci beneen xadis boo xamante ne nii tamit bu ama ama am solo la waaw waaw mooy xadis hmm? non ibn Salaam hmm? mi nga xam ne gisoon nañu ko mooy xadisu Abdallah ibn Salaam alayhi ridwaanu assalam ah tuddoon nañ ko fan muy mille cent soixante-six mu ne waan abdillahi ibni salami radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ayyuha an-nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasanun saxiix kon al imaam an-Nawawi mu tekki xadis bi nga xam ne xadis bu màgg la macha allah macha allah nga xam ne mu ne waan muy mille cent soixante-six waan Abdullah ibn Salaam muy jële ci Abdullah di mi nga xam ne mooy doomu ki nga xam ne mooy Salaam Abdullah ibn Salaam radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallama de qaala nee na ayyuhan naas e yéen nit dee leen wasaare jàmm dee leen wasaare nuyoo wa at'imu ta'am te dee leen leele ñam ñam dee leen bari lu ngeen di jox ay nourriture tabe leen ci leele wasallu bil layli dee leen julli dara ci guddi gi ut leen lenn ci guddi gi ngeen koy julli wan naa su fekk nit ñi niyaam parce que nit ñi di raw moo gën a mucc ci ngistal waaw moo gën a mucc ci ngistal tadxulul jannata bu ngeen ko defee rek ngeen dugg àjjana bi salaam ci jàmm allah mu ne rawaawu soloona xadiis bi <laughs> muslim no at al imaamu abu Isa hmm? di Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hadis bi nag romboon na hadis huit cent quarante neuf hmm? loolu ngay nekk di ko xam mooy romboon foofu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu doon ci bunt bi nga xamante ni moo doon wax ne cent 131 baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'ihi buntu bi doon wax gëneelu euh, wasaare nuyoo waaye wal amri ak digle gi ñoo xam ne moom lañ digle bi ifshaa'ihi di ko wasaare waaw digle ngëneelu nuyoo ak tamit digle gi nga xam ne moom la la shari'u di yonente bi alayhi salaam di digal yow jaam bi di la ñaax di la pousser ci nga koy bari di ko wasaare eh, eh, di bañ rek di sélectionner naan man moom samay gaay kese laay nuyu kanta eh, bon ñi dëkk sama koñ kese laay nuyu kanta ñi dëkk beneen koñ c'est leur affaire ah man ça ne me concerne pas déedéet loolu du waxu nit ku yeewu yàlla tere nit koo xam ne li nga xam ne moo ko yitteel mooy li nga xam ne mooy kiiwu yonent bi alayhi salaam di roy yonent bi alayhi salaam indi woon nañ ko foofu boobu mu ne woon waan abi Yusuf looloo doon dàkkantala Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul te loolu taxawoon nañ eh, waxoon nañ ne dina ñëwaat mille cent soixante-six moo nekk ni léegi taxawoon nañ lool kañ la ko waxe woon mooy bi yonent bi saa saam di dóor a jóg di dóor a gàddaay si nga xam ne ak seegul woon sax fi nga xam ne fi mooy eh, fi jàkkaam ji nekk ak këram yi léegi ci yoon bi bi mu gisee nit ñi ñëw daal di koy wër moom mu ñëw dégg euh, mbir yonen saa saam mu ñëw di xool moom nga xam ne fu réew yahuud la woon mi nga am ñëwee nag nee na li ma njëkk a dégg fekk yeneen saa saam nit ñi wër ko mooy lii naan ayyuhan naas afshu salaam voilà waaw dee leen wasaari nuyoo ak yooyu ba nim jeexe kon lii lépp luñ di waroon a wax yow bay mooy waxoon nañ ko woowee dañ ciy doyloo léegi xanaa bu ñu amee luñ ci yokk rek mooy li nga xam ne moom la yeneen lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax ci fadlu qiyaamil layl ngëneelu jóg guddi yeneen saa salaam boole na ci li nga xam ne moo lay dugal àjjana mooy waa sallu bil layl te dee leen julli lenn ci julli ci guddi gi wan naa su fekk nit ñi niyaam waaw nit ñee ngi ne la wax nañ la moo gën a mucc ci ngistal te nit ki waaw moo tax borom bi ne inna naashi'atal layl inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila li nga xamante ne mooy li guddi waaw moo gën a moo gën a dëgër ashaddu wat'an ci dëgg ak taxawaay nit ki buy jaamu yàlla wa aqwamu ta moo gën a jub xiilaa ci wax alquran joojee day nekk alquran joo xamante ne nit ki eh, borom bi tabaraka wa mu nekk koo xamante ne da koy def sellalal ko boroomam tabaraka wa taala kon loolu bu ñu ko sàggane mukka mukka mukka mukka mukka mukka mukka mooy am na solo moo tax di wax bu loolu di wane ngëneel gi nga xam ne moo nekk kanam ci julli guddi bokk na ci li nga xamante ne day dugal nit ki day tax nit ki daal di dugg aljanaay boroomam tabaraka wa taala al imamu taala moo di xadis bii nga xam ne moo ci tegu mooy xadis mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami ba'da ramadaana shahrullahil muharram wa afdalu salaati ba'dal fariidati salaatul layl rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon mu indi hadis bi mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci seydina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi ta'ala anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi li sallallahu alayhi wa sallam neena neena ah, afdalu siyaami koor gi gën ba'da ramadan ginnaaw farata bi bi nekk muy wooru weeru koor gi nga xam ne moom lañ nekk di ko woor nii <laughs> waaw ginnaaw weeru koor koor weeru koor bi ci ku nit mën a mooy shahrullahi al muharram weeru yàlla bi nga xam ne mooy muharram ha waaw bi ci gën wa afdalu salaati julli yi gën baadal faridati ginnaaw julli farata yi gën laa julli farata mooy salaatul layli mooy julli guddi waaw da julli ji gën farata yi mooy julli guddi jeex na mu ne solo soloona xadiis bi muslimun di al imaamu muslim abul xuseyn xadiis bi war nañu waan xadiis mille deux cent quarante six balañ ko fàtte buntu bi deux cent vingt cinq baabu bayaani fadl sawmil muharram wa sha'ban wa wal ashhuril hurum foofu al imaam hadis bii lay njëkk indi foofee boobu amaana ñu taxawaale tuuti ci euh, insha allah bu ñu àggee foofu ci euh, mooy woor weeru euh, di gën muharram ginnaaw farata yi parce que côté bi li tax mu indi ko fii mooy julli bi mooy beneen partie hadis bi wa afdalu salaati te gën li nga xam ne moo gën ci julli ginnaaw loolu li gën ci mooy li nga xamante ne mooy julli euh, farata yi mooy bi gën mooy ginnaaw euh, ramadan mooy doon euh, julli guddi mooy julli guddi moo gën ginnaaw farata yi loolu moo tax mu andi ko fii léegi laaj bu njëkk bi mooy waaw est moom dong ko solo moom imaamu muslim ñu ne la non hmm? hadis bi de sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad jiitu woon na daal koy solo na konoon mbokk taalibeem al imaam abu daawud ak taalibeem ñoom ñaar di imaam at ak an-nasa'i ibn maaja mooy waa sunanul arba'a ñoom ñépp ko solo na konoon imaamul buxaari moom kese moo ko solowul imaamul buxaari woo ko solowul al imaamul buxaari loolu nag imaamul xaafis maa ngi gis mu naan imaamul bo hadis boobu daa mel tax indiwu mooy. dafa am wute bu est ce que ci Seydina Abu Hurayra moo ko wax wala yonent bari saa saa moo ko wax ah gis naa mu koy wax moom al imaamu al haafid naan sinon manoon nañ di xadis boobu ci benn buntu boo xam ne moom la imaamul Buxaari yi def mu naan ndax am na xadiis boo xam ne manoon na ko fi indi fii waaye eh, eh, wala al Buxaari comme dafa mel ni al Buxaari comme que xadis boobu eh, daa am benn wax bu ci am est ce que mawquuf la uxtilifa fi waqfihi aw wa fi raf'i est-ce que Seydina Abu Hurayra moo ko xala yeneen saa salaam loolu amaana looloo tax ko waaye hadis boobu insha allah li gën a dëgër mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ki nga xamante ni moom moo kaa wax kon nag ñu ñëw xool li nga xamante ne noonu la ko al imaamu Abul Husayn Muslim daal di solowee mu ne kon da ko indi nag ci ay indi na ko ci benn mooy da ko wax nga rek imam Muslim moom li muy def ñaari version la ci indi même buntu kitaabu siyaam baabu fadl sawmil muharram voilà buntu bi wax ci li nga xam ne mooy koor buntu bi surah yi leen surah yi def ngëneelu woor muharam muharam mooy ban weer bay <laughs> bay c'est pas question kalde <laughs> muharam mooy ban weer ah parce que mbir mi yëpp lool la mbir mi yëpp lool la ah muharam ah mooy premier mois ramadan ay masha allah voilà moo ramadan <laughs> weer atum jullit waaw <laughs> ah, muharram moo jiitu ah ah safar après ñaari rabi'i rabi'ul awwal rabi'ul thani après jumaadal ula jumaada thaniya hmm? ñoomin eh, après rajab sha'ban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja mu jeex voilà foofu ngeen xam ko comme ni ngeen xamante ne moom ngeen lu raw ni ngeen xamee janvier février euh, mars euh, décembre waaw ba ni àgg décembre noonu dañ doon ko war a xam ndax suñu jaamu yàlla yu bari ci la ko borom bi lëk lëkkaale de te loolu mooy booy jàng lépp lu jëm ci mbiru yonent bay saa saam weer yooyu la woon buñ naan xaraja ci ramadan li génnoon dem badar yow bu dee xamoo ramadan fu mu féete xamoo luy ramadan wala ci muharram la demoon nangam ak nangam yow xamoo luy loolu ah loolu day wane tamit eh, fi nga xam ne état jullit ñi tamit fi ñu toll bu dee yooyu sàggane nañu ko ak mesures yi nga xam ne moom lay yeneen sa salaam doon utiliser te xadiis yooyu la ñuy wax bu ñu ko xamul xadiis yooyu di leen xam day jafe voilà ay saa waaw ay mudd ay yu mel noonu jarul jarul di ko eh, loolu mooy indi yenn erreur yi nga xam ne ci koor gi nii bu bu bu Ramadan di di jeex muddum koor gars yi di duum voilà parce que dañ koo sàggane entre kaylu ak wazn yi nga xam ne dañ koy natt en volume ak li nga xam ne dañ koy peser loolu dañ koo war a xam boo ko xamul da ngay jaxase pédale yi voilà <laughs> loolu <laughs> loolu nañ ko bàyyi xel wallahu taala alam kon foofu ci bunt boobu imam dina ko indi hadis bii lay njëkk indi mais Eh, kon al imam fii kon ci buntu bii la ko indi waaw mu ne haddathani Qutaybatu ibn Sa'id imam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne nettali na man dong Qutaybatu ibn Sa'id du Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Awana mu ne nettali nañu Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Waasiti al-Basri al-Haafiz al-Bazzaaz rahmatullahi alayhi génn àddina li nga xam ne mooy la 175 rahmatullahi alayhi Abu Awaana nag ndeysaan moom ba bokkul ci li nga xam ne dañoo gudd fan yenn gudd fan moom mille euh, euh, mu ngi gane àddina la 122 génn àddina la 175 xam nga kooku. mooy at yi bariwul soixante quinze moins vingt deux rek ngay def waaw ngay gis hmm? ci cinquante yi la ki yoon cinquante cinquante euh, euh, euh, trois ans voilà cinquante trois ans masha allah waaye siqatun sabt la woon ku dëgëra ngoogoon masha allah moo tax mbir yi léeg-léeg du at yu bari at yu bari ba ko yàlla maye nga ci jaamu yàlla kooku loolu xéewal gu rëy rëy rëy rëy la waaye bu dee at yu bari mu fi <laughs> defoo fi tus lu dul bi bari layu laal yàlla yi ci sa kaw loolu moom wal iyaadu billah alors que bu tuutee nga def ci loo xamante ni nii lu rëy rëy la ngir sa borom loolu wa zikruka ba'dal mawti ah, umrun saani te la ëpp solo loolu lépp tudd gañ lay tudd ginnaaw ba nga génnee àddina beneen façon dund la waaye li ëpp solo mooy yow yaa ngay dund sa yàlla voilà mu lay teral loolu ëpp solo lépp kon nag mu ne haddathana Abu Awaana an Abi Bishr mu jëlee Abu Bishr di Ja'far ibn Iyas ah, ibn Abi Wahshiya al-Yashkuri al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la 123 mais nag moom dañu wuti ci ay ay kañ la génn àddina ci lu bari entre 123 ba 131 wute la boo xam ne bu am la rahmatullahi alayhi an Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari kii bokk nag. Humayd ibn Abdurrahman ibn di doomi <laughs> Abdallah ibn Abdurrahman ibn Awf kii beneen Humayd bi la voilà Humayd te ñoom ñoo bokkoon kii quoi jamono voilà Humayd ibn Abdurrahman ah, kii moom moom moo njëkk génn àddina ci xilaafa Abdul Malik ibn Marwan après année quatre-vingt yi am ñu ne après quatre-vingt-dix yi eh, muy Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari moom mii moo solo woon hadis boobee an rajulin sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nahaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an namtashita kulla an yamtashita ahaduna a yawm aw an yabu wa an yabula aw an yabu wa an yabula fi mughtasali wa an yaghtasila ar-rajulu min fadli al-mar'a wa an taghtasil wal mar'atu min fadli ar-rajul wal yaghtarifa jami'a moom nii moo ko solo woon Humayd ibn Abdurrahman jële woon ci benn góor ci sahaaba yi radiyallahu anhu ñii ne moo Abdullah ibn Mughaffal la loolu taxuñoo jóg ñii ñeneen la moom radiyallahu anhu al-Basri mu ne woon yeneen saa salaam daf ñoo tere kenn ci ñun muy peñawu tous les jours waaw waaye tamit muy tuur ndox fi muy sangoo <laughs> mu ñëw fi muy sangoo mu fay mbéewal di fa tuur ndox waaye tere nañu góor gi di sangu ci desitu uh, uh, jigéen bi jigéen bi tamit di sanguñ mooy ndox mi sangoo ci desitu góor gi waaye nañu asandoo loolu hadis boobu moom mii Humayd bii la woon Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari al rahmatullah alayhi nekkoon siqatun faqih ku la woon moom mii di Humayd mi waaye bu ko jaawale Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf kooku kooku doomu Sayyidina Abd gis nga mooy te xam nga xam rek euh, euh, euh, Abu Salama la kii frère Abu Salama la Abu Salama ibn Abdurrahman <laughs> mooy Humayd ibn Abdurrahman te ñoom ñëpp Abu Hurayra seen sëriñ la loolu moo tax man na di benn jaxasoo voilà mooy Humayd ibn Abdurrahman bu ñu waxee noonu day soxla ba pare ne ci Abu Hurayra dañuy soxla ñu xool ñu jëli ca moom waaw kay loolu bu dee waa Basara en général lañ naan ah kooku Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari la waaye bu dee. waa Medina ak ñooñu dañu naan ah kii Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu bi frère ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala an ali Abdurrahman ibn Awf kon radiya an Abi Hurayra muy jël seen Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi ëpp li nga xam ne moo solo cinq cent cinq trois cent soixante quatorze ah ci ay Allah ah ma sha saway moo tax euh, parce que moo nangu woon euh, euh, ñaanu yonent bari sarsa moom la dal waaw waaw trois cent soixante-quatorze xadiis ma sha Allah allahu akbar waaw <laughs> barki yàlla la wax moo tax xaafidu sahabati radiyallahu anhum mu ne annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-farida salatul layl kon mu ngi noonu ah waaw waaw xoola li ma doon wax sànk xoola imaamu Nawawi bi muy saraal yi mu ne i'lam <laughs> xamal mooy mën nga bañ a jaawale ñaari uh, Humayd ibn Abdurrahman anna Aba Hurayra yarwi anhu isnaani kullu wahidin minhuma Humayd ibn Abdurrahman ahaduhuma huwa hadha al-Himyari wa thani Humayd ibn Abdurrahman ibn az-Zuhri waaw qaala Humayd al-Humaydi fi al-jam' bayna sahihayn kullu ma fi al-Bukhari wa Muslim Humayd ibn Abdurrahman an Abi Hurayra fa huwa az-Zuhri illa fi hadha al-hadith khassa hadith afdalu siyaami ba'da shahri ramadan shahrullahi muharram wa afdalu salati ba'da al-farida salatu al-layl fa inna rawawihi humayd ibn abdirrahman al-himyari an abi hurayra wa hadha al-hadith lam yadhkurhu al-bukhari fi sahihihi wala dhakarahu lil-himyari fi fi al-bukhari wala dhikra lil-himyari fi al-bukhari aslan wala fi muslim illa fi hadha al-hadith voilà léegi imam am na lii moo tax imam al-hafiz hajar liñ doon a sànq dama la ko noonu naan ne moom gis naa ko muy wax seen naan Imaamul Buxaari ndaxa eh, eh, ngi wax ci ngëneelu këne eh, luy wane ne farataay non kii du farata mooy julli guddi loolu am na ci li nga xamante ne mooy xadis boo xam ne bu leer la boo xam ne Humayd ibn Abdurrahman moo ko soloo waaye mu ne loolu imaam Muslim soloo na ko sauf que ca imaamul Bukhari boo gisee ni indiwul affaire bi mooy wuute ba am ca kii la voilà. loolu la quoi ci càllale est-ce que lu ñu yëkkati la wala lu ñu yem ci Seydina Abu Hurayra waaye tamit surtout côté bii nii moo tax moom andiwu ko woon waaye ki Humayd ku dëgër la voilà Humayd thiqatun dégg nga li imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi daal di wax léegi kon al imaam al bu ñëwaatee ci li al imaamu hmm, an-Nawawi di wax nii mu nekk loo xam ne lu ama am solo la mu ne nag i'lam xamal waaw yow yow le taalibe xam il faut nga xam kenees Abu Hurayra mi am na ñaar ñoo xam ne Humayd lañ lañ tudd loolu wax nañ ko jarul ñu fi taxawaat léegi sànq kenn ki mooy Humayd bi al-Himyari yi keneen ki mooy doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf bi radiyallahu anhuma mu ne nag ku ci nekk ci ñoom dañuy jële ci moom mu ne nag waaye al-Humaydi nee la ci téereem boobu al-Jamu bayna sahihayn mu ne lépp loo xam ne lu nekk la ci al-Bukhari ak imam Muslim nga gis wa Humayd ibn Abdurrahman mu jëli Seyna Abu Hurayra mooy doomu Seyna Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri ba mu des hadis bi afdalu siyaami ba'da shahri ramadan shahrullahi al waaw hadis bii di wax ne ah, weer wi gën ci weer yi mooy weeru yàlla wi nga xam ne moom la ormal waaw Ah, non shahri euh, euh, euh, afdalu siyaami ba'da shahri ramadan bi gën ginnaaw ramadan mooy weer woow weer woowu ci weer woowu wa afdalu salaati julli bi gën ba'dal farida ginnaaw farata bi mooy salaatu layli julli guddi mu ne ndax Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari yi jële seen Abu Hurayra hadith bi kese la ñëw waaw te imaamul Bukhari tudd ko ci saxiixam moom tudd ko diitu waaw waaw indiwu ko te waxuma la hadith bi rek mais Humayd ibn Abdurrahman moom jëlewul ci moom ci ci lu ñu doyal ci saxiixam bi indilu ko xadiis imaam muslim tamit xadiis bi kefe kefe kefe kefe la ko fi indil waaw kon loolu euh, lu am am solo la la al imaamu al xaafizu an-Nawawi di def précision nii te am na lees ci waxoon sànq que ne ñoom Humayd bi ibn Abdurrahman al-Himyari yi nga bañ koo jaawale ak Humayd bële hmm, rahmatullahi alayhima waaw léegi léegi nag al imaam an-Nawawi kon hadis bi euh, ginnaaw loolu kon li nga xamante ne bokkoon liñ nga xam ne moom lañ ciy gis mooy euh, njàngat yi kon ginnaaw taxriij bi euh, mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy mais ngëneelu julli guddi parce que yonent bi alayhi salaatu salaam julli ji gën ginnaaw farata yi mooy julli guddi waaw waaw moo ne imaamu Nawawi rahimahullah ci fiñ di wax fi ñu waxe woon sànq ci al-Minhaj mu ne fiihi dalilun lima ittafaqa al-ulama alayhi anna tatawwu'a al a afdal min tatawwu'i an-nahar mu ne lii dalil la li nga xam ne borom xam-xam yi dañ cee dëppoo que juli julli guddi naafila guddi coobarewu guddi ci guddi gi moo gën fuuf coobare julli gi nga xam ne coobarewu la bi ngay def ci bëccëg gi waaw mu ne wa fiihi nekk na a hadis bi hujjatun li Abi Ishaq al-Marwazi min ashaabina wa man waafaqahu anna salaata al-layl afdal min as-sunan ar-raatiba mu ne lii it layla ci euh, su euh, Abu Ishaq al-Marwazi rahmatullah alayhi ah ci bokk ci suñu bokk ñun Shafi'i yi ak ñi ànd ak moom que ne julli guddi moo gën fu sunanu rawaati bi mooy julli yi nga xam dañ koo toftale ci farata yi comme niñ ko gise woon mu ne yooyu moo gën mu ne waaye nag wax moom lii layla ci moom parce que yeneen saa dafa wax lu jooyal wa afdalu salaati ba'da al-fard wa salaatu al-layl te julli bi gën ginnaaw farata yi mooy julli guddi ñu lii lay la ngir moom de waaye mu ne nag waaye wa qaala aktharu ashaabina waaye ne lépp ci suñu mbokk yi ci Shafi'i yi ñoom dañ ne ar-rawaatib afdal li anna tushbihu al ñu ne non rawaatib yi ñoo gën parce que ñoom dañoo niroog li nga xam ne mooy farata yi waaye imaam an-Nawawi mu ne wal awwalu aqwa wa awqaf lil hadiis ma ne waxu ki nga xam ne Abu Ishaq al-Marwazi boobee ma ne moo gën a dëgër ci wàllu lay même bu dee lépp ci ñun Shafi'i yi contraire bi lañ wax naan rawaati bi gën parce que moo gën a dëgër moo gën a dëppook xadiis lii kay yonent sa salaam dafa joyal wax julli yëpp la wax ginnaaw fara tay julli guddee ci gën mais kon sawaay loolu nan lañ mën a waxee ne leneen a ko gën lii la ngir <laughs> <laughs> moo la at tv mu ne wala amri laa wax inna salaata tahajjudi walaw lam yakun fiha fadlun siwa qawlihi ta'ala wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asaa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' bani mi waxe Ah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mu ne wa ghayrihima min al la kafahu maziya ab fii mu ne waat na ko ci sama dundu laa wax mooy ki nga xam ne moo a mayu dundu yàlla mi ma mayu dundu maa ngi waat ci kookee loolu mooy taqdir bi inna salata tahajjudi ma ne julli ki nga xam ne mooy bi ngay nelaw bi ngay yeewu boo nelawee ba pare ci guddi ngir di ko def di naafila budul woon ne amu ci ngëneel lu dul wax ji suñu boroom wax te mooy laay yi imaam indi woon ci bi ñuy ubbi bunt bi euh, te ci guddi jàpp ci lenn dee ci jóg di yeewu ngir ñaafilaal sa borom julli ay rakka loolu taxawoon na jusque farata la ci yeneen saa sa wala déet loolu waxoon nañ mu nekk ndool ndollent boo xam ne ngir yow la boroom bi bu boobaa dina la yebal jox la maqaama mahmudaat ba euh, euh, station ba nga xam ne ñépp a ko gërëm ñépp a ko sant waaw sant kañ ko jox ak ak station ba ca woppam mu ne ak wax ji boroom bi ne tatajaafa junuwum day jóg seen wàll yi anil madaaje ci dëgguwaay ci dëgguwaay ya waxoon nañ la lool diggante timis ak gee la woon waaye day dugalaale lii waaw te am na xadiis yoo xam ne yeneen saa sam day wax ngëneelu julli guddi ba pare ne euh, wax tatajaafa junubuhum yi même bu dee ne ci cosaan diggante timis ak gee la woon dañ doon xaar dañ doon julli timis di xaar julli gee comme niñ ko waxoon ak ba ñu muy jeexale ne nit xam ban bakkan xamul lañ ko nëbbal dencal ko ko ci loo xam ne luy saral bëtam la mu ne bu doon aay yooyu rek bu lii kese doy na ngëneel gi nga xam ne moom la juddu guddi am kanam waaw imaamu Tirmidi xam nga wax nañ la soloo na ko bi ko solowee hadis bii nii dane wa fil baabi an Jaabir wa Bilaal wa Abi Umaama hadisu Abi Hurayra hadisun hasanun sahih wa Abu Bishr ismuhu Ja'far ibn Iyaas wa huwa Ja'far ibn Abi Wahshi loolu gisoon nañ waajo mu ne bu am na ci buntu bi naa Jaabir indi na hadis mel ni Seydina Bilaal ibn al-Bahili rahmatullahi alayhi après mu ne radiyallahu anhu mu Abu Hurayra hadithun hasanun sahih boo xam ne bu baax la bu wér la léegi hadith sayna Jaabir imam Muslim moo ko solo mu ne sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam eh, te loolu imam an-Nawawi rahimahullah mooy hadith yu mel yooyu yëpp day indi fii eh, dinañ leen gis eh, fii nii muy yo hadith yoo xam ne yu ama am solo la yoo xam ne dina ko indi Eh? Eh, mu ne yonent bi alayhi salaam nee na inna fi layli la saa la yuwaafiquhaa rajulun muslimun yas'alu Allaha la mina dunya wal aaxirati illaa a'taahu iyyaah wa dhaalika kulla layla loolu dinañ ko gis fi al imaamu an-Nawawi rahimahullah eh, di ko ëndi fii ndax loolu hadis la boo xam ne bu bu ci buntu bi di wax gëneel bi nga xamante ne moo nekk quand ci julli guddi waaw mu ne yonent mooy hadis mille cent soixante hmm? ci buntu bi. voilà moom lay junj nii ne xadiisu jaabir boobu mu ngi am na ci voilà am na ci guddi gi waxtu woo xam ne saa boo xam ne kenn du dëppook moom benn way ngëm yàlla góor a jigéen a ci yam di ñaan yàlla lu baax ci àddina wala alaaxira lu dul borom bi dana ko jox mu ne lool nag guddi gu nekk la waaw an loolu lu ama am solo la wallahu taala alam kon lëkkaale beeg suñu buntu woon gis ñu gineelu bi nekk julli guddi mooy yow à part farata yi julli bi gën mooy julli guddi jeex na loolu kay sawaay day na ko maziya ab ti di hein waaw kon loolu daa am solo quoi hmm? mooy kon loolu day na ngëneel waaw dañ ci xamee euh, mooy euh, que ne euh, saxaaba yi radiyallahu anhu comme ñoom Seydina Abu Hurayra ñi vraiment li nga xam ne ñooy doonoy yonent yi yonent bi alayhi salaam quoi ba ni nga xam ne njàngaleem niñ ko taawoo woon ba pare jottali ko bilaa amul dara saxaaba yi dellu jottali ko xeet bi ko wax ba ngëneel yu mel nii ñu daal di ñu koy xamal waxuñ ne ñun daal faratay la ñuy xam ne li nga xam ne man na ñàkk kantaa yi graw déedéet waaw moom lañ doon wax il faut pas ñuy sàggane sunna yonent bi alayhi salaam ak njàngaleem boo ko defee yaa ubbil sa bopp iblis ay borox ndoll yoo xam ne da ngay jaar di tasaahul di sàggan ci yoo xam ne yu ama am solo la ci diine ji waaw te dara tegu la ko dul sa tayel waaw il faut pas être sa tayel man wala iyaazu billah kon nañu góorlu nga xam ne loolu la quoi loolu saa saa xamal nañu ne li gën ci julli yi mooy lii Seydina Abu Hurayra xamal ñu ko voilà kon loolu tamit dafa am solo mooy bokk bokk na liñ ci jàng mooy sëriñ bi nay yëgal taalibe yi nga xam ne mooy eh, foras eh, forsat yi mag yooyu nga xam ne ay jamonoy euh, promotion comme niñ ko fi waxe woon mu koy xamal taalibe yi que ne ah comme ni yonent saa def xamal ko sahaaba yi sahaaba yi Seydina Abu Hurayra ak ñi mel ni ñoom comme Seydina Jaabir xadiisam bi ñoom Seydina Bilaal radiyallahu anhu ñoom ñu xamal ñu ne yonent saa yi nee na am na waxtu woo xamante ne nii benn jaam du dëppoo moom yooyu yëpp daa nekk loo xam ne mooy nit ki daa war di yéwén ci xam-xamam tey xam ne li nga xam ne ci li ko yàlla xamal loolu def lu dul barkeel xam-xamam te tamit day bokk ci maillon bi nga xam ne ñoom ñoo transmettre lu baax li nga xam ne nit kay jox loolu di ko def ndax jaare ko ci njàngaleem mooy man dalla ala xayr kaana lahu ajrun ka ajri fa'ili gisoon nañ ko ci riyaad bi ci introduction bi képp ku tegtale ci yiw day demel ni day am payu ko ko jëf te du wàññil waaja dara voilà kon loolu il faut pas ñu suñu bopp li nga xam ne mooy yiw kon hadis bi amatina amatina amatina solo lool waaw kon nañ ci bàyyi xel di ko doxe muy hadis bi afdalu so siyam côté siyam bi insha allah buñ àggee fee comme niñ defoon ci bii hadis yi ci tegu yu Mawlana Ibn Umar yi nga xam ne bon mooy deuxième bi lañ gis mille cent soixante-neuf ne woon dinañ ci ñëwaat mooy bim naan eh, yeneen saa saam da doon julli mas layli masna masna wa yuutiru bi raka côté witar bi lañ la ko indi woon boobu ñu waxoon ci ne woon boo côté julli guddi deux deux deux yi loolu dinañ bàyyi ba foofu kon nag bii ñëw insha allah lañu war a gis ñaari xadis dañ leen di boole yubnu Umar benn bi dana yonent saa saam moo wax salaatul naa masna masna julli guddi ñaar ñaar ñaar la beneen mu ne yonent ba saa saam kaana moom nekkoon doon julli ci guddi ñaar ñaar ñaar wa yuutiru doon witare di raka benn raka lool insha allahu taala bii di ñëw nag ñu gis ñaar yooyu daal di leen boole benn bi jotoon na romb waaye comme que dañu digg woon fii ne dinañ ko gis moo taxoon ba ñuy laata ñuy tàmbale buntu bi ñu ne boobu rek mooy xadiis boo xam ne gisoon nañ ko war ci taxawaat te sax daa bokk di ko jiitu ñoo bokk lu ñuy wax kon insha allahu taala